farraqahu ad-Daymaani radiyallahu anhuma fi al-muqaddima fii fos faslun fil wird ci pàcc bi nga xam ne sous-chapitre dog bi nga xam ne moom la def ci wàllu lu jëm ci wàllu wird ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu mi na tàmbali woon nañ ko di wax nekkoon ci benn mbëmbëstal ci wàllu wird mooy lan voilà waxoon nañ la façon yi nga xam ne fan la tegu ci lu gàtt rek parce que xam nga jotaay yi ñu fi nekk di guddal voilà moo tax dañuy cof rek par ndànk-ndànk mu jeex voilà léegi ku bëgg lu gën yaatu dangay dem ci téere yi nga xam ne gën nañoo yaatal ci loolu euh, comme Rimah bu euh, Cheikh Omar al-Fouti al-Fouti Taal al-Gadawi radiyallahu ta'ala anhu ak yeneen yi nga xam ne euh, al boo demee moom ci lu lu siiw la yi nga xamante ne ni yooyu leeral nañu ko léegi kon bu loolu jàllee gisoon nañu que jullit bi bu mu man di doon man ngaa jël ci alquran walla adkaar euh, euh, tudd yàlla sikkar yi nga xam ne ñoo rot ci sunna yonent bi alei saatu salaam jàngale ko man nga cee jël loo xam ne yow yaa koy jàpp ne lii laa ma lii moom baa koy def utal ko bés waxtu woo xam ne wu ñu xam la waaw te tamit lim bi tamit ci la waaw ñi xamul nag di bañ naan lim loolu dafa sax ci sunna fees del waaw naan lu tax ñuy utal ay lim suñu borom dane lim leen eh, tudd leen yàlla tudd gu bari dañ naan mais lan moo tax xadiis yi ñaata yoon la yonent bi alayhi salaam di wax man salla alayya xiina yusbixu ashran wa xiina yumsi ashran adrakathu shafaati yawm al qiyaama loolu du lim yonent bi alayhi salaam ne képp koo xam ne dafa julli ci man fukk boo xëyee julli ci man fukki yoon sallallahu alayhi wa ci ngoon gi kooku sama rammu dina ko dal dina ko dab yowmal qiyam waaw comme ni nga xamante ne noonee la ko al imaam at-Tabarani yu daal di solowee ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne moom la doon wax naan par exemple ci asxaabu bi muy wax ci euh, a'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma boobu mu naan képp koo xam ne wax nga ko boo xëyee ñetti yoon kooku lam tadurruhu du ko lor tamit li nga xam ne ci wàllu istighfar mooy jéggalu borom bi tabaaraka wa taala li nga xam ne moom jëlee nañ ko ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom mu ne lan ci wàllu li nga xamante ne mooy istighfar mu ne hein mooy moom yonent bi alayhi salaam daal di digle. comme nim ne ci saa imaamul Buxaari ñuy naan astaghfirullah wa atubu ilayhi mi'ata marra fil yawmi ci bés bi waaw te moom doon na doon na jéggalu lu ëpp soixante-dix fois ci jour bi comme yooyu yépp di wan lii ay lim la yoo xam ne da koo takk ak yi nga xam ne moom lay doon wax naan ku wax lii subhaanallah wa bihamdihi adada xalqihi wa wa zinata arshihi wa midaada kalimaatihi salaasa marraat bu xëyee waaw wax ca ngëneel yi nga xam ne ñoo ci nekk comme yooyu yépp day wane ne lim am na te tamit mooy yow li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane li gën ci jëf yi bañ ko laajee mooy li gën sax même bu dee dafa néew loolu loolu néew noonu boo ko mënul a takk nan ngay xamee nan ngay xamee ne ñaata la boo ko mënul a quantifier mooy lu ñuy quantifier la loo mën a xam moo tax nga xam ne lii néew na nii la tollu ma toggoo ko ci ndigalu yonent la saa saa mi ñu ko digal ne dee leen toggoo lu ngeen lu lu ne loo xam ne di ngeen ko attan ma jël lu toll noo nee di ko def jële ko ci alquran comme liñ la waxoon ci ay ay ay ay ay xisb wala ay juzu wala sax ay ñaari feuilles yoo xam ne moom laa ciy jàng bés bu ne wala bés bu ne suba geeg ngoon gi wala yooyu waaw wala nga ne weer wu nekk ban togg naa sama bopp daal di ci sama diggante sama boroom daal di ciy wàcce kaamil bi saa su ne loolu sunna la yonent bi saa saa moo la ko digal moo ne man nga koo def voilà léegi nag loolu bu amee kon jullit bu ne mën na loolu mu des beneen mooy façon yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ko doon wax lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu comme liñ la wax Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu taxawul wax ko ñëpp da koo wax ne ko waxal ne ko est ce que du ma la xabaare du ma la xamal loo xam ne kanzun min kunuzil janna loo xam ne trésor la ci trésor aljana yi mu ne ko ahakay mu ne ko laa hawla wala quwwata illa billah muy laa hawla wala quwwa laa xawla amul pexe ngir mën a jaanu sa borom laa xaw xawla amul pexe ngir mën a rëcc ci musiba yi la nara a dal wala quwwa aw ma kattan mën a taxawee li ma fi borom bi indee waaye wala quwwa aw ma kattan ngir daw musiba yi nga xam ne moo ma nara dal illaa billah lu dul jaare ko ci borom bi tabaaraka wa taala waaw loolu mu wax ko ko nga xam ne loolu moom bu ko defee lim ciy am du bokk ak keneen ndax mu kooku yonent bi saa saa ko jox te ba mu ko ko wax ndànk la koox ñoom ñaar kese la woon fekk nit ñi di di di bi di wax ci kaw te loolu day wane ne loolu mën naa nekk. nee na dañoo jóge Tabuk ñu bi laata ñuy dugg Medina nit ñi di di di yuuxu ñi ku nekk di wax ci kaw ci la leen yonent bi saa saa waxoon te hadis mu ngi ci Sahihayni ni ñu la ko waxoon. ayyuhan naas yéen nit ñi woowu ngeen koo xamante ne nii dafa tëx wala koo xam ne dafa sori ba du leen dégg waaw moo leen gën a jege seen bopp kon nag irba'u ala anfusikum wax leen ndànk waxu leen bu leen wax de bu leen si kar ci kaw da leen ne wax leen ci ndànk waaw moo jarul ngeen di ray seen bopp di sonal seen bopp ndax yàllaa leen gën a jege seen bopp waaw neewu leen arrêté leen li ngeen def ba pare mu ñëw Seydina Abu Musa al-Ash'ari wax ko ñu ko wax waaw loolu nag yooyu noonu loolu nga xam ne da koy def dootu ko bàyyi bari na ci saxaaba yi ñoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo jaayanteeg ñoom ci ay mbir wa an laa tas euh, wa an laa nasala euh, euh, shay'an waaw comme ni nga xamante ne noonu la ko saxaaba yoo yële waxe woon yonent bi aleyhi salaatu salaam jaayanteeg ñoom ne bu leen laaj dara moo tax kenn ci ñoom bu yaram waddoon doonu ko woon sax wax ki nekk ci suuf ne ko jottali mayat wi day wàcc jël ko waaw nga xam da nga kiy moom mu jox la ko naka noonu moom la Seydina Abu Hurayra doon wax radiyallahu taala anhu ci xadiis yi ñu gisoon bi mu naan awsani xalili sama xarit ba dañuy gis ci julli yoor yoor ak yooyu alayhi salaatu wasalaam moo ma dénk ci ñetti yoo xam ne duma ko bàyyi waaw woor ñetti fan ci weer wu ne may witar laata may tëddi waaye tamit may julli salaatu duha kooku loolu mooy wirdam te ki ko jox yonent bi alayhi salaam moo tax doonu ko woon ba jamais mu bàyyi moo tax doonu ko woon ba mukk Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma noonu la ko nent ma lay saar saab wax ca wàllu koor ga bim naan ko di ko wax rek lu mu ko wax mu ne ko mën naa lupp lool ba mu wax ko ne ko nag deel kon nag li ngay def wooral benn fan xam nga moom la doon wax keroog gisoon nañ xadis boobu te mu ngi ci saxiix yi bi nga xam ne ci la ko doon wax naan ko wooral ñetti fan ndax boo wooree ñetti fan ci weer wi benn bu nekk nekk fukk loolu mooy day tolloo ko weer at mi yépp voilà mu ne ko lool mën na lópp lool ci la ko doon waxe ne ko léegi wooral benn fan nga dog benn fan waaw mu ne ko mën naa lópp lool mu ne ko lool amul lópp lool lool mooy siyaamu nabiyillaahi daawud mooy koor yonent yàlla daawud alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax manu koon bàyyi doonu koon bàyyi dem na ba nekk mag waaw mage lool moom abdallah ibn amr ibn aas radiyallahu anhuma mbir mi metti ci lool ndax loolu dafa mage ba ba metti ci moom mais même loolu sax bawu ko ndax lan kóllëre ak jaayante gum ci jaayante woon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw moo tax mu doon wax naan bu ma xamoon ma jàppoon ca ca la ma yonent njëkkoon a wax waaw lu tax bawu ko te mage na est new no lii borom bi bindu ko ci mana ah, du farata du kooru du ramadaan non waaye way du julli juróom du ko du kooru kii kon nag garaawul déedéet parce que da cee jaayante woon te loolu dafa sax ci sunna yonent bi saa saa da toog ne saxaaba yi ñu dugg ci lislaam am ñum naan kan mooy jaayanteeg man ñu ne ko ñun dëggam lañ ba pare mooy ñu doon wax sànk mbooloo moom ah ah radiyallahu anhum mu ñëw jaayanteeg ñoom ci ay mbir yoo xamante ne nii yu précis la yoo xam ne ñoom du ñu ko bàyyi waaw fekk ñu ngi dund radiyallahu anhu loolu nag yonent bi sa saam doon joxe noonu ba mooy yooyu nag dafa dafa law moo tax boo seetee ci yooyu nag ci la mashayikhu suufiya yi am na ci kuréel yoo xam ne ñoom seeni wird ci loolu la jóge mooy yoo xam ne ci yonent bi alayhi salaam la moo tax boo xoolee ku mel ni eh, tariqatul xalwatiya waaw nga xam ne ah, Cheikh Ahmad Tidjani radiyallahu anhu masoon na ci nekk voilà tariqa boobu noonu par exemple mooy yu bari la ah, dama laa jox exemple parce que amuñu waxtu bu bari voilà ñoom seen càllale dañuy am càllale ba ci yonent bi alayhi salaam mu jaar ci Seydina Ali ibn Abi Talib ah mu jaar ci Seydina al-Hasan yi basri ba ni muy accès ci ñoom waaw nga xam ne noonu la day am ay càllale nga xam ne loolu lañ ci ñoom seeni sikar yonent bi alayhi salaam moo ko joxoon Seydina Ali te moom yonent bi alayhi salaam borom beeg ko joxoon noonu naka noonu muy dem di dem ba ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ci nekk voilà. loolu noonu benn façon la te loolu ci noonu képp lañ amee hadith yi ñu yor léegi sax imaamul Buxaari nan lañ ko amee lu dul noonu dangaa fag ne sax imaamul Buxaari imaamul Buxaari danaan haddathanii diw Ali ibn Abdillah qaala haddathanii Sufyaan qaala haddathanii kii sëriñam kii kii kii kii kii ibn Diina kii Sufyaan Sufyaan mu jële ci az-Zuhri voilà nañ wax loolu rek voilà mu jële ci az-Zuhri mu jële ci Urwa ibn mu jële ci sayyidatu Aïsha mu jële ci yonent bi alayhi salaam noonu du xadiis yi noonu la mel wala déet noonu la naka noonu foolee yépp noonu la mel voilà am loolu benn façon la bii di ñëw insha allah ñu ñëw ci yeneen façon yi wallahu ta'ala a'lam